bu fekkee man nañ ko kii ci waaw dafa am yoo xam ne xool règle yi amaana dañ ko fàtte woon euh, leeral tey bi ñuy tàmbali mooy bu ñuy tàmbali euh, waxtaan yeeg téléphone yeeg yooyu yëpp téléphone yi da ngeen koy mettre soit hors ligne mode avion wala vibreur képp koo xam ne gis nga ci lay woo manoo ko bañ a wuyu nga euh, kii nga génn ba ca biti nga wuyu foofu waaye kenn du wax ak kii di waxtaan seen biir ak yooyu voilà nga leeral lool mais ñi nekk yàgg fi xam nañ règle yooyu bu ko ci kenn ci ñoom nag enfreindre def contraire bi boobaa man nañ ko euh, euh, jajji gàjj boo xam ne euh, li ma ne tarar lil aaxirin ngir ñeneen ñi ban ci na Umar nga def boobu ku dëkk ci Médine ak ku fi dëkkul nga fii moom tere boobu yooyu moom jàkkaay yoneen saa salaam loolu moom leer na ak ci jàkka yi di fi yëkkati kàddu surtout loolu waaw loolu moo tax imaamu Maalik demee woon loolu tamit ne boo yéegee wax no bii weesoog yooyu ak sànq te doo jàkka yi même bu dee xam-xam sax waroo wax ci kaw c'est pour euh, euh, euh, kii sacralité jàkka ji voilà même bu dee gisoon nañu waxoon nañ la li nga xam ne moom lañ gisoon ne mooy li gën a dëgër tout temps bàyyi waa xel waxu imaamuna Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu wa arda léegi kon ginnaaw lool dañ ciy jàng tamit leneen mooy ba léegi suñu côté léegi nag mu des côté wa naha hadisu amr ibn shu'ayb an abi an jaddi dana yonent saa sam naha an ash-shira'i wal bay'i fil masjid wa an tunshada fihi dalla waaye loolu gisoon nañ ko nga ñëw di fi seetlu réer loolu gisoon nañ ko waxoon nañ ko kenn loolu moom euh, euh, dañ koy wax ne la yow euh, li yeneen saa sa waxoon la raddahu Allah alay waaw yal na bu la ko yàlla delloo fa innal masajida lam tumna li hada waaw wala euh, fa innal masajida euh, innama buniyat al masajid lima buniyat la yal na bu ko yàlla delloo waaw loolu tere woon nag gisoon nañ ko ci hadis yi ñu wa an yunshada fihi shi'r léegi nag mu des côté bi wa an yunshada fihi shi'r mooy tere goo xam ne moom lañ tere nag nit ki di fi euh, di fi déclamer ay way ay poème ay poème ay poésie nekk ci jàkka ji di wax shi'ra waaw waaw comme yu mel noonu mu ne loolu da koo tere léegi loolu euh, sauf que loolu boroom xam-xam yi dañ ci wute bon man na bañ a nekk sax wute que ne bon xadiis yii nii am na yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tere ku déclamer ay way ci jàkka ji waaye gis nañu tamit yeneen xadiis yoo xam ne yonent sallallahu alayhi dafa ko permettre waaw parce que Seydina Jaabir ibn Samura par exemple radiyallahu anhu anhuma dane moom man fekke naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu ëpp lu waaye lu ëpp bëgg wax lu bari lu ëpp cent fois waaw ci jàkkaam ji <laughs> sahabaam yi yatadakaruuna shi'ra wa ashya'a min amri al fa rubbama tabassama ma'ahum mu ne man fekke naa yonent way saa lu ëpp cent fois lu ëpp cent fois mook sahabaam yi sahabaam yi bokk radiyallahu anhum di fàttali wante bi ñëw ak bañ ne ci mu ne léeg-léeg yeneen saa salaam déglu leen daal di muuñ daal di dégg li ñuy wax daal di muuñ mooy ñu fu julli woon fajar toog ak ñoom noonu ci jàkka ji loolu imaam Ahmad solo na ko al imaam at-Tirmidhi tamit solo na tamit ci Seydina Jaabir ibn Samura lii nii léegi nag euh, naka noonu <laughs> Seydina Sa'id ibn al-Musayyib <laughs> euh, euh, dane kii Seydina Hasan ibn Saabit di poetu yonent bi alayhi salaam dafa newoon dafa newoon ci li nga xamante ne ci jàkka ji doon wax ay shi'r quoi doon wax ay xam nga moom sha'ir la bu ay bu mag sax <laughs> Hasan ibn Sabit ala abligh Aba Sufyan anni <laughs> waaw Abu Sufyan voilà <coughs> di dégg ay ay way yoo xam ne ay jàpp bi muy dóor waa Quraysh ay ay ay misil ci wàllu Euh, ay ay poème yi muy da léegi euh, kii ne euh, bi ma nekkee ci jàkka ji di di di wax di wax ay poème rek Seydina Omar xool ko <laughs> fekk Seydina Omar moo doon xalifa ko Seydina Omar xool Hassan xool boo xam ne Hassan xam na ne <laughs> Seydina Omar mooy d'accordul ci li muy def nii quoi di def poème di way ay woy ci jàkkaay Yonent saa salaam nii Seydina Seydina Hassan daal di comprendre. ne ko man de doon naa fi wax ay ay poème fii nii ay shi'r ci jàkka ji alors yow mi Omar ku la gën mu ngi foofu mu yonent saa salaam après Seydina Hassan tourné gis Abu Hurayra mu ne Seydina Abu Hurayra hé yow laay wax yow est-ce que déggoo yonent bi am sudukallah maa ngi lay dagaan yàlla laa wax asami'ta rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul ajib anni yow déggoo fii ci jàkka ji waa Quraysh fekk ñoom ñooy def ñoom Abu Sufyan ibn Harith la woon pas Abu Sufyan ibn Harb ku garaaw la woon mais dafa mu tut <laughs> mbokk yonent bi alayhi salaam la parce al-Harith ibn Abdul Muttalib la euh, euh, euh, <laughs> magu kii magu Abdallah bi jur yonent saa saa moo ko jur al-Harith ibn Abdul Muttalib waaw da doon bind ay ay ay ay ay vers yu bon di ko wax yonent saa salaam mais après dafa tuub quoi voilà da tuub na après moom abu abu kii doon wax naan ala ablig aba sufyaan anni ku may dool yónnil sama sama poème yu saf yi yónnil leen ma ko abu sufyaan fa abu sufyaan mi ne woon le grand abu sufyaan ibn harb non abu sufyaan yi dañu bàyyi woon kii abu sufyaan bii doomu surtout abdul muttalib la cousin yonent bi alay saa la papaam alxaaris ak abdallah mi jur yonent saa saam abdallah abdul muttalib leen léegi kii ne euh, mu ne mu ne abu hurayra yow damay dagaan yàlla tontu ma te yàlla tax est-ce que yow déggoo dawal yàlla saa salaam ci jàkka gi ñoom ñu mel noonu waa Quraysh di ko wax ay ay poème yu bon mu naan ma Hassan tontul ma allahumma ayyidhu bi ruuhil qudus waaw borom bi jàppaleel Hassan nii ci ci li may fayul ci wàllu cher ak ar ruuxul qudus ruux bu sell gi waaw ah déggoo loolu Abu Hurayra Abu Hurayra ne ah waaw nga <laughs> lool mu ngi ci Sahihayni hadith yooyu <laughs> léegi kon boo gisee kon gis nañ hadith bii ñu nekk day tere waaye hadith yee gis nañ yoo xam ne Jaabir ibn Samura nee na waaye man kon loolu téeméeri fois dégg saxaaba yi fii ci biir yi yoneen saa sam toog ñuy wattalanti seen seere yu ki yéeg yooyu yeneen saa sam léeg-léeg mu muñ ak sëy naa xasaan waa léegi nu ñuy boolee ak lii te ne ah yeneen saa sam na naha an ash-shira'i wal bay' fi al-masjid wa an tunshada fihi dhalla wa an fihi shi'r ku day ter bokk luñ tere ñu ciy wax ay poy boroom xam-xam yi ne ñaar la ñaari tontu am na comme li al imam Euh, al-Iraqi sëriñ imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ko ay ñeneen Abdullah keni ñaari tontoo ci am soit mooy tere giñ ko tere hadith yi ñu mujjee wax nii day wane ne euh, ak kii waaye attention am na beneen waaye ñu ko doon wax keroog <laughs> biñ naan kii Seydina Abdallah ibn Rawaha fekkewu Fathu Makka ah, non umratul qada la mais keroog te loolu mu ci Sahih yi bi Abdallah ibn Rawaha naan xallu banil kuffaari an sabiili ay yawma nadribukum ala ta'wili di wax di di di fekk ñoom ñu ngi yeneen saa saam day fa mooy bi gaay ne waa Quraysh ne ko hé sixième année bi mu ñëwee bëgg umra Hudaybiya gaay ne ko dootu dugg xam nga yeneen saa saam ñëw na umra gisul Kaaba gi sax mooy saxaaba yi ay watu leen ñu ne lan dëgg fi ñu yeneen saa saam ne watu leen <laughs> waaw parce que ñoo bloqué nee nañ duñu dugg dugg ñu dañuy dellu mais umra la léegi gaa yi neen at mii ñëw mooy septième année bi bi ñu ñëwee te lool ci Dhoul Qa'dah la woon ah ah, ah waaw Dhoul Qa'dah xamoo wa arba'un umarul hadi wa qila thalathan la tara abadan wa fi'tila fihim wa arba'un umarul haadi wa qiila thalaathan laata abadan muhsirati la fihimi wa kulluha kaanat fi di qa'datin waqa'at amit ubaydaka fil islami wa salami voilà mooy wa arba'un umarul haadi waaw Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul maaliki mu ne wa arba'un ñeent umarul haadi mooy umra mooy umra yonent la la ñenn boroom xam-xam yi wax wa qiila am na ñeneen ci ñoom ñu ne la mu ne cey waa si rama wu ne laa tara abadan muhsi ixtilaafihi mi doo gis koo xam ne peeg na mooy daa bëgg wax bari na seen ñuy wute ku peeg seen wute yu bari yi <laughs> waaw mu ne nag wa kullu kana fii di qa'datin waqa'at mooy eh, eh, ki yëpp umraam yooyu yëpp ci di qa'da la woon waaw amiton bay daka fil imani wa salami waaw <laughs> waaw yal na nga faat sa su su ndaw sii di Maalik alayhi ridwaanul Maaliki ci ngëm yàlla ak gu mat sëkk ak wommatu gu ma sëkk waaw <laughs> mais bon ba bi mooy bi ànd ak aj gi voilà parce que yi mooy Hudaybiya ah qada ak Ji'rana waaw yooyu yëpp ci zu qadatin wa qad bay dëkk fil imaani wal wal fil imaani wassalami voilà kon loolu leer léegi kon mooy boobu waxoon nañ la ne Abdallah ibn Rawaha ba ñëwee umratul qadaa sa la doon wax naan xallu bani banul kuffaari an sabiili nekk ci kanam naan sori leen doomu yu bon yi ngeen doon ci yoonu yonent bi alayhi salaatu salaam tey rek lañ leen di duma léegi bon ci wàllu alquran ak yooyu léegi si na Umar nag i yow ibn yow ci néegum yàlla bi fii ci kaabaay yàlla ji ngay waxe ay seera ak ci kanam yonent bi alayhi salaam yonent saa salaam ne Omar bàyyi ko <laughs> waat naa ne gis nga lii nii muy wax moo gën a metti ci seen xol yi que li nga xam ne mooy flèche yi leen di xaaj aw kama qaala alayhi salaam bàyyi ko <laughs> te loolu ci kaaba gi rek li nga xam mooy mooy dëpp mooy jàkkaay jàkka yi nag <laughs> kon loolu lépp boo ko ci doolee mooy lan day wan ne mais léegi nag boo alors que fii da ne yeneen saa saam day tere wan yunshada fii shi'r day tere ci jàkka ñu koy décliner décliner ay poème di fa wax ay ay ay ay poème alors que moom la kii doon wax moom ñu naan ay xasida ak yooyu la voilà yooyu dañ koy tere la wax. léegi nag boroom xam-xam yi ne ñaar la kon tere bii nii day wane ak yëli nga xam ne ak yi ñu fi wax ni yëpp yooyu yeneen saa saam doon gis ñu koy def ci biir jàkka yi yenn yi sax moo naan defal wu tontul ma yow xasan loolu day wane ne kon dañ koo sit waaw. am ñu ne non xam nga lenn la tontu bi lii la mooy ne bu dee ngir jàppale diine la poème yoo xam ne da lay wax di wax mbiru yonent bi alayhi salaam di wax mbiru diine li nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu l'islam ah ak li nga xam ne mooy dëgëral l'islam ak li nga xam ne mooy euh, comme yi nga xamante ne euh, ay ay ay njàng la comme hadith yi. wa mustalahul hadis ñu ci def ay poésie wala comme ñoom al-Hafizul Iraqi al-Hafizus Suyuti di jàngale xam-xam bi nga xam ne moo jëm ci yooyu ak xam-xam yi nga xam ne moo jëm ci siira kon xasida yeeg ak yi tagg yonent bi alayhi salaam yu mel noonu ak li nga xam ne day dëgëral di wax makaarimul axlaaq ay teddaangee jukka di ci woo nit ñi ñu ne bu dee loolu dara nawu ci bi yonent bi alayhi salaam tere mooy bi nga xam ne puukare la waaw waa nangam ngeen toog ku nekk di jaay ne man ana asharukum man maa leen gën a nekk le poète des poètes waaw bu ay man toogee ne daal di dóor wax ay poemam ci kaw ah yuusufu dal di koy daal di koy euh, feel daal di koy feelu après Hassan moom mële ma taxaw fële moom daal di koy feelu ku nekk nag di jaay ne maa gën a ay wala di jaay ne ñoo koy yóbbu coupe bi ñoo koy jël waaw loolu nag lañ tere waaw kay wa an yunshada fihi shi'r loolu lañ tere loolu la yeneen saa sam tere mooy loo xam ne affaire fuugarawantulaak affaire wax suñu xabiila ak suñu tribeek fa nga bokk ñun duñu ñun ñun du ñu moroomu gaayeek oh yooyu sawaay loolu nga am ne ku dóor beneen keneen ki dóor waaw nga ak tamit chair yi nga xamante ne chairu kàccoor la waaw ak chair yooyu di di di di nekk fi di di di di wax ay ay ay ay ay loolu moom lañ tere waaw waaye yi nga xam ne yii amu ci ah yooyu moom yu baax la noonu ngay dajalee mbir yi wala ta'ala a'lam voilà léegi kon euh, wa an yunshada fi kon hadis bu njëkk boobu daanaka xaw nañ ko ramasser léegi ñu ñëwaat tuuti ci hadis Seydina Omar bi bu mujj bi mooy asaay bu mu ne Yazid bi toog ci jàkk dama nekk ci jàkk ji am ku ma xaañ dañuy xam ne moo léegi mais daa jël xeer wi dóor ko ci bopp tël ne ko acca mu ñëw déedéet mooy day xaañ ci wet gi rek <laughs> bam xam ne eh, waaw ba mooy xam nga foofu comme que suuf la woon jàkkaay yoneen saa sam amaale woon ay xeer Seydina Omar radiyallahu am fi mu toog tamit buggul def bruit doo ñëw la ngay tere ñee nga koy def doo taxaw eh, yow yow li ngay tere ñee yaa <laughs> moo tax mu jël comme que tamit jàkk mu jël xeer xool ci xeer yu ndaw yi mu gis saay fee mu jël sànni ko ci wetam nga xam ne waa bu gisee xeer bi day tourner xool quoi ku xaañ ku sànni xool gis mu Seydina Omar mu gis ko mu ne ko def ko ci ñëwal ci <laughs> mu ñëw lool tamit mooy tamit technique u calme quoi t'as pas besoin tout le temps moo wax naa la yenn yi waxu weru kaw kaw la am na loo xam ne koo gis mu koy def même bu dee ci palais bi lay dund kaw kaw nag waxuñ muñ ne kaw kaw ñuy xool ñu dëkk ba wala ak nag saaluma ah, non non non mooy jikko la voilà li al imam abu hayyan wax ne loolu al arabu asadu kufran loolu jikko la non ah. jikko la képp koo xamante ne nii xamoo diine te ñàkk xam diine la même bu dee ci palais présidentiel ngay ju nga nga nga yeewoo yaay le président yow yaay le plus grand de kaw-kaw yow yaay le plus grand kaw-kaw campagnard du monde mooy le président bi nga xam ne moo nekk fi ñu naan la république ci biir palais bi parce que xamul diine waaye ku xam diineem même boo dëkkee fa gën a ruqe ca kaw kër njaaga kër kër kër masamba kan sawaay yow doo kaw kaw ah non doo kaw kaw de du kaw kaw ci diine man nañu kaw kaw rek ci jargon walla doo doo kaw kaw yow waa ah, <laughs> léegi <laughs> waxoon naa la képp koo gis ci mbedd mi mu naan eh, di yuuxu benn waay bu nekk beneen côté bu fële xamal ne waa ji kaw kaw la bu ñu la laajee kaw kaw jàppal ci loxoom yóbbu mooy xamul savoir vivre lool lool kenn du ko def mooy silvissé wut waaw non saway inaaw mar jël xeer sànni ci wetu waa ji ak saayib daal di tourner xool moo la fa xasabani rajul benn waaye xamul kan la fa nazar mu def ko loolu dañ cee xam ne ishaara mafhuma mooy junj boo comprendre loolu doy na moo moo moo wax a yem waaw mooy nit boo ko nee hé ba mu xool la ah nga def ko signe boo xam ne moom xam na li ngay wax mooy képp kenn koo wax mu xam ko loolu doy na communication la waaw te loolu façon parole la waaw gis nga nit ki buy dawal oto oto yi rangaloo mu guddi nii wala na mu bëccëg ngeen di daw ba ci yàgg oto bi ci kanam fëna kii daal di rouge xonq loolu da ngay xam ne ah mooy naa dëgg frein parce que moom am na danger bu gis wala loo xam ne war na tax ñu wala wàññi suñu vitesse loolu pourtant mu ngi communiquer yow est ce ji daa taxaw ubbi fenêtre bi wàññi sa vitesse déedéet moom dafa dafa laal dafa cof frein am rek nga gis kii ci gannaaw rouge mooy wan la ah yow itam defal ni man waaw kay wàññil sa vitesse yow itam nga wàññi pourtant ñu ngi communiqué bu ñëwee ba fenn war a jàdd bu dee chauffeur su su jaar yoon parce que léegi ñu bari dara lañ respecté wul code de la dañuy ñëw dugg ci point point doo xam fan lañ jëm lu ñu clignoté duñ def dara waaw wala ñu war a jàdd dañuy jékki rek jàdd kii loo xam ne. lu tout tout droit la mais am na loo xam ne route tout droit la mais am na benn jàdd ñu ñëw woo boo waree jàdd kay ki la ñoteel fi nga war a jàdd gauche wala droite ñu xam ne kee da lay war a jàdd mais ñu bari ñu ko def yàq nañ code de la route xamuñu tos ci code wala buñ ko xamee appliqué wuñ ko léegi nag ñu am day cause accident lu ne parce que foo xam ne quatre-vingt-dix la ñuy daw yow yaa ngi war a jàdd ci intersection bi ba pare yow defoo benn signe ba pare di daw quatre waa ji topp sa gannaaw nga jekke daal di bifurquer ba pare dëggaale frein mais waa ji léeg-léeg du la seet day day danaan kër sa kaw loolu xeetu communication le fait que bala ngaa jàdd nga def loolu mooy al isaaratul mafhuma mooy junj woo xam ne nit ki dina xam ne kii lii la ma bëgg a wax moo ra bi nga xam ne ci la sànni ci la gis xeer bi Seydina Omar def ko signe mu xam ne ah kee daa bëgg ma ñëw voilà loolu lu xama xam lu xama xam solo la waaw <laughs> léegi nag nee bi ma xoolee muy Seydina Omar mu ne ma mu ne ma ishab waaw fa ci nii bi haday loolu dañ ci jànge ne moo nit buñ la digalee na la defal amul du jaam yi kese la ñuy digala ah, du jaama ah, voilà naan man ma jaama ah, pourquoi pas ngeen yónni keneen pourquoi pas ngeen yónni keneen ah man du ma jaaba ah, après waaw kenn du la yónni kenn du la wax defal yëf yi ñu rëy ñooñ la waaw ah, mu ne ko demal nga wool ma ñaar ñi mu dem waaw gaa tamit ñëw <laughs> mu ne leen yéen yéenay ñaar ñan yéen fu ngeen wala yéenay ñan fu ngeen jóge waaw loolu wax nañ. sac ñu ne ñun de Taif lañ bàyyeekoo. mu ne bu ngeen bu ngeen deful woon kii waaw xam nga ay ñoro sànq Seydina Omar Seydina Abu Bakar Seydina Omar ba ñu doon wax daal euh, euh, benn délégation bu fa ñëwoon am ñu ñu ne léegi délégation yi ñu ne amir defalal kii kii euh, mu nekk seen jiit Seydina Abu Bakar defal kii mu nekk seen jiit yeneen saa saa am Seydina Omar ne non defal kee mu nekk seen jiit voilà. sina Abu Bakar ne mais Omar yow lu tax mu proposé nañ jox kii mu nekk nga wax ne ah bëgg a wute man ko non non ñuy wax noonu ba aaya yooyu wàcc. moo tax Seydina Omar da cee am leçon boo xam ne moo tax bi mu gis mu gisee gaay mu ne leen hey ñëw leen fii yéen. yéen tarfa'ani sawtakum wa aswatakum fi masjidi rasulillah te boobu waxul na yoneen saa sam génn àddina garaawul ah voilà. tab temps yooyu mooy yonent bari saa saa fi ñu ko dencoon newul woon ci biir jàkka ji néeg Sayyidatu Aisha la woon waaw ci jàkkaay yonent bari saa saa ndax xormaay jàkka ji en plus voilà kon loolu tamit moo tax daa imaamu Maalik yooyu yëpp yii yëpp daa nekk layam yoo xam ne day tax mu ne côté même bu dee xam-xam sax wax ci ci kaw waaye loolu waxoon nañ ci ci bii weesu euh, wallahu ta'ala a'lam hmm. waaw Seydina Omar daa woon parce que ñii li leen may ngànt moom daa bari woon lu mu ko doon wax waaw moo tax euh, bu leen baril di bari ay coow fii ci jàkka yi waaw moo tax léeg leen da doon ne bu ee eh, fii bu dee day nekk ci jàkka ji di wax lu jëm ci wàllu di euh, kii ak yooyu ak ji yooyu fii waaye bu dee seen ñoom dañ jaay aca leen ca Baqiya <laughs> jàll leen ba Baqiya ngeen defe ko foofu <laughs> waay loolu da ko yàgg a wax mais moo tax ñaar ñi nag comme que dëkkuñu fi mooy information bi man na bañ a passé parce que ay doxandéem lañ dañoo jóge ne taay fi ñëw waaw comme rek ni nga koy gisee loolu may yow bu dee jamonoy Seydina Omar la woon loolu imaginer leen nga xam ne nit ñi fu ne la ñuy jóge waaw boo demee Medina ku nekk façon nit bu nekk ngay gis waaw wane diversité l'islam bul jàpp ne nag ñoom ñépp ay boroomi xam-xam loo xam ne dañoo xam mbir yi lañ waaw moo tax waroo dem di copier aveuglément comme ça da war a xam laa ta ngay dem képp koo xam ne xam nga ne lii muy def moom wute naa ci teggin boo ko manee laaj biir nga laaj biir ko boo ko mënul xam ne ah yaakaar nga ne wala sax boo laaj biiree moo di problème lu ëpp lool baal waaw. te tamit ku nekk nga wutal ko ngànt bu léegi nga koo xam ni mu def teguwul du vraiment doy teggin nga ne amaana daa bokk kom kaw kaw ba Seydina Omar ñaar ñam doon waxal. xam naa information yu mel nii àggul ci ñoom utal leen ngànt bu rafet mais man nii man man naar yi ni ñu nangame comme wolof yi ni ñu koy waxee rek mel ni ñoom nag ñoo gën nit ñi te ñoo gën a waay bi <laughs> walla iyaazu billah walla iyaazu wallahi billah moo tax loolu lu jara bàyyi xel la ah, il faut pas nekk di dénigrer nit ñi walla nangam nangam mel ni yow yéen ay modèles yi nga xam ne yéen xam yéen man alors que ñeneen ñi da ngeen di wutal ngànt suy naaw mara ngi dana leen yéen ñaar bu dul woon ne da ngeen dëkk ci dëkk bi loolu ngànt parce que bul gis koo xamante ne ni mu soloo niru la de <laughs> fa laysa kullu ma tara <laughs> waxu arab boobu nga xam ne moom la way ci masaalik bul jàpp ne lépp gis muy ron nekk am biscuit la waaw waaye bul gis lépp lu naan xuy di leer ca kaw asamaan sa lënd ci lëndëm gi këne ab weer la bu dee lépp lu roo loo làmb ci lëndëm gi làmb mu roo rek nga de eh, lii de la jël fex boo maytul li nga yëy waaw wala bërëng gaa yooyu di bërëng ay affaire di nga ci géej rek daal di yëy wala commencé de beket yaa ko teg sa bopp bul jàpp mooy bul jàpp képp koo xam ne apparence am daa wane ni nii nga jàpp ne automatiquement lii la ndax lisaanul fataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu voilà <laughs> waaw nit ki moom fekk waxagul wala yenn loolu mooy li wolof yi naan wax feeñ waaw ku wax daal dinañ xam li ne ci yow waaye ku waxagul ba léegi benn énigme la waaw wala jëfagul ndax tamit day traduire li ne ci nit ki. wallahu taala alam kon hadis yaa ngi noonu kon lii daal bu ñu buntu bi ñii la jeexe di mooy tënk loolu yi woote daal ci xorma yi ñu war a jox jàkk bañ a nekk ay xuloo dëgg la hadis yi naa Abdallah ibn Abi Hadra ci Ka'b bi ak Abdallah ibn Abi Hadra bi radiyallahu anhu loolu day wane ne yeneen saa sax neewu leen bon yéen lu tax ngeen fii def lii wala boog mu doy loolu fekk ñoom xamoon nañ loolu nekk ne lii bon du lu ñu tay te tamit ci yom na yoo xam ne comme que dañu jàppante. lool du tout le ki moo koy tay voilà mais en tout cas wax ci kaw dina mën a nekk euh, yëgati kàddu ci yenn kii mais daal la nekk li nga xamante ne li gën mooy di sàmmonteeg euh, di wàcce sa kàddu saa su ne <laughs> ngir takkook aadaab yi nga xam ne ñoo yi gën a mat wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab wa alayhi at-tuqlan léegi kon fii la yem bii di ñëw insha allah ñu gis bon léegi dañuy gis beneen bi après door ndax ci wàllu jàkke yi lay wax ba léegi boo ko defee ñu door li nga xam ne mooy suñu euh, kii bi suñu chapitre bi après soit ñu teg ci chapitre bii bii ñëw kese wala ñu teg ci beneen bi euh, di wax loo xam ne jotoon nañ ko gis chapitre trois cent douze mais trois cent onze bi d'abord di wax ci yoo xamante ne ngir ba léegi rek teggin yi nga xam ne moom la jullit bi war a am buy dem jàkka ak bu fay dugg ndax tamit jàkk comme ni yeneen saa sa waxoon eh, ba ko bañ ko laajee eh, mu ne loolu mooy jàkka yi ñooy bërëb yi gën a sopplu ci yàlla voilà voilà kon nag loolu boo fay dem waru la nekk mel ni kuy dem waañ wala kuy dugg toilette wala yaazu billah ah dafa màgg quoi wala kuy dem sport voilà sol sa benn pancan sa benn flottant di avancer kii fan la jëm sa jàkk ja non loolu affaire u la wala sa benn booy doole voilà di wane say biceps ak say triceps après di kii yow ku la gis sax day jàpp ne plage nga jëm wala salle de sport après nga ne dabaj ci biir jàkk ji allahu akbar non loolu c'est pas très nice wala fumer sab cigarette bam neex la wala yooyu say crudité laajat yooyu yoo xam ne kenn togg kook soble ne dawaj ci jàkka ji koo jegeel bakkan bay waaja toj yooyu yëpp lu ñu war a seetaat la yooyu nag lay wax bii di ñëw bunt bii di ñëw insha allahu taala wallahu taala a'lam